wa id yarfacu ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismaacilu rabbana taqabbal minna innaka anta alsamicu alalim suñu boroom tabaraka wa taala ci suñu njaal beenu xaaj bi mu ngi ci nekk ci ki nga xamante ne nettalib seydina alxalil ibrahimu alayhi salaatu wassalaam ak ni nga xamante ne nii moom noonee lañ tabaxe kaabatal musharrafa noonee la ko yëkkatee mook doom ji di sayyidina wa mawlaana rasuuli rabbil aalamiin ismailu ala nabiyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon nag mu ne wayid fàttalikul yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi yarfa'u ci lay ibrahimu yonente ba ñu wax ibrahimu alayhi salatu wassalaam alqawaida muy fondement ya muy yëkkati fondation ya minal bayti ya nga xam ne keno ya nga xamante ne ñoom ñoo téy li nga xam ne mooy sama néeg bi di kaabatal musharrafa fàttalekul keroog bi nga xamante ne nii muy cosaanu néeg ba bañ koy yëkkati est-ce que moom kese la déedéet mu ne wa ismailu di ismail alayhi salatu wassalaam moo kuy seydina ismail Ismaayil mooy doom ju mag ki nga xam ne mooy doom ju njëkk bu Seydina Ibrahim nekkoon axu Isxaaq grand frère u Seydina Isxaaq alayhimu salaatu wassalaam léegi nag mu naan ko rab ñoom ñaar ñu nga yëkkati loolu le tey ñaan seen boroom naan rabbana i yow suñu boroom taqabbal minna yal na nga ñu nangul suñu jëf ji ñuy jëf ndax bari nañuy jëf waaye kan lay yàngal yàllay nangul ah lool ñi ko xam bariwul de innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin la nga xamante ne ca doomu seydina aadam ya ca haabil ak qaabil gisoon nañ loolu le innamaa yataqabbalu llah dëgg-dëgg di boroom bi di nangul de mooy ñan min almuttaqiin ci ñi nga xam ne ñoo ragal seen boroom tabaaraka wa taala di doxe ay digalam tey tore tey sori ay tereem kon nag ñu ne rabbana yow suñu boroom taqabbal taqbal minna yal nag ñu nangul suñu jëf ji ñuy jëf innaka dëgg-dëgg yow de anta samiul alim yow de yaay aji déggaakoon alhamdulillah yow yaay aji déggaakoonu ñaan alalimu yaay aji xamaakoon yaa gina xam di nekk suñu biir te lii nag defuñu ko illaa li wajhikal karim kon nag suñu borom tabaraka wa taala njàngul ñu daal di ciy dolliwaat ne rabbana mooy baay ak doom ñooy ñaan mu ngi noon de lool lu am solo la di ñaan ak say doom nga xamante ne sunnaay yonent yi la alayhimu salaatu wassalaam di defandoo lu baax boole ci say doom lan moo tax nit ñi bu ñuy dem jàkka yàggul xam nga sax bu dee jamonoy Covid yi nga xam ne dañ naan xale yi bu dee ne amuñu yenn âge yi bu ñu ñëw ci jàkka yi loolu sax mën nañoo comprendre waaye gaa yoo xamante ne nii covid pas covid ak yépp ci yem dañuy dem ci jàkka yi bàyyi seen doom yi ci seen kër yi bàyyi leen ak tele yeeg ak yi nga xamante ne yi playstation yeeg yi nga xamante ne nii ñooy fo yi daal ñu nekk ci tele beeg fo ak seen moroom yi moom di dem jàkka saa su ne du sax yóbbaale doom yi loolu lu doy waar la nekk ci lu baax di dem uti xam-xam sa doom nga war a ànd ak moom loolu mooy sunnaay boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim gis nga Amru ibn Abil Hasan keroog bi muy laaj dafa ànd ak doom ji dem di laaj Aba Barzah al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ko la yonent bi alayhi salaam doon jullee al-maktuubaat keneen ki waaw ak keneen ki moom la moom sax ak di laaj ana naka la yonent bi alayhi salaatu wa salaam kayfa kaana rasuulullah sallallahu alayhi yatawadda naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàppe nga xam ne moom doom ji ñoo bokku te sab sëriñ ci foofu walla ci xadis boo bële te baay gi moo laaj ba muy dem neewul ya mag mu toll ni man dem gaa yi ci saxaaba bu toll ni aba barzatal aslami radiyallahu anhu amul dara lu may def di ko laaj nan la yonente mi alayhi salaam doon jàpte quand même loolu loolu am naa kersa quoi loolu nag du dara amoo kersa mooy da ngaa xamul luy kersa ndax xam-xam nit ñi lañ doon dem di fekke jataayu boroom xam-xam yi di rooti di tànki di wuti xam-xam ànd doom a mooy seen doom looloo tax gisoon nañ ñi xam loolu Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram keroog radiyallahu anhu waalidu Seydina Jaabir keroog bi muy dem Uhud nee na ko bëggoon naa yow sama doom de nga daal di ànd ak man génn ak man ci xare bi ànd ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba nga am shahaada sama kanam may gis loolu man namoon naa ko waaye nag comme que dama fee bàyyi sa doom say frère say sœur yoo xamante ne nii juróom-ñaar sa rakk yu jigéen yi manuñ leen fee bàyyi noonu rek maag yow ñu dem bàyyi leen fi kon yow yaay des gis nga ñooñu ni ñu xërewoon seen ngir gii lu baax la sama doom ma boole ko ci ña ko noonu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu noonu la bëggaloon Seydina Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye yonent ma lay saar saam keroog Uhud moo leen dëpp ne leen dëpp leen te keroog bi nga xamante ne nii ci la Seydina eh, Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon laaj ñu nekkoon saxaaba yi radiyallahu anhu mu laaj ne dafa am garab goo xam ne ci garab yi moom kom woy ngëm yàlla ji moo niroo léegi ban ban garab la laaj ko saxaaba yi Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ne ah comme que mbooloo mi Seydina Abu ñoom Seydina Umar ak ñoo ngi fi radiyallahu anhu waaye kenn waxul am am nag ñi ñeneen ñi wax ñuy wax ci yeneen garab yu nekk ci àll àll bi daal nee moom mu am kersaay wax quoi parce que baayam waxul te Seydina Siddiq te ñoo ñoo gën a màgg ñëpp waxuñu léegi yow mu noppi léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mooy am nax la mooy garabu tàndarma ma na bi mu génnee ma wax sama baay Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko lool de rotoon na sama xol sama xel ba ma naroon koo wax waaye dama gis comme kenn waxu ngeen lool moo tax bëgguma ko ma am saay wax mu ne ko sama doom nga waxoon ko a lii wëkk gis nga kon loolu woon fi ñu doon dem toog toogandoo ak koo xam ne seen doom la di utandoo xam-xam voilà léegi nga toog di dem ay daayira di dem conférence su diine di dem ci jàkka yi lan moo tere ngeen yóbbaale seen doom yi ñu miin bërëb yu baax yi gis nga Seydina Ismaïl Seydina Ibrahim bokk alayhi salaatu wassalaam dañuy tabax li nga xam ne mooy mooy kamba gi ñëwul def koo bàyyi doom ji fële mu dem à la chasse dem rëbb yi wala nekk ci soxnaam wala dem def ay mbiruma ah wala seeti ay copains daf koo woo daal di ne ko sama borom de moo ma digal ma taxawal kaaba gi fii ma tawax ko léegi damaa bëggoon nga jàppale mu ne ko ëskey saa bàyyi mu ngi noonu nële lool moo am solo kon nag mbir nit ki kook mooy ki yeewu waaye toog bàyyi xale yi loolu gis nga ñàkk a lii ñàkk xam lii ñàkk cee bàyyi xel moo tax lu bari ngay gis ay ustaas yoo xam ne ndax ñoo xam ne vraiment ñu jàmbaar lañu ñoo xam ne mënuñu leen a wax lu dul vraiment def nañ lépp luñ man ñu ngi koy def ci wàllu xam-xamu diineeg yooyu xam ñu jàmbaar kenn mënu leen ci domaine yu bari di dem jàkkaat di ci xam-xam waaye nga gis ak njabootam vraiment c'est des nullards multinulards ñoo xamuñu dara ci wàllu diine rawatina ay soxnaam yooyu lu tax parce que du leen boole ci li muy def voilà moom day def li muy def dina jàngale addina bi yépp xam-xam-xamam di ci jariñoo te kër gi mu dëkk ki nga xam ne moom lay tëddal muy soxla si muy tëddal doomam di fanaan ci côté néeg bi ci wet gi di nga xam ne moom lay ndékkeel bi añal di bokk añ di bokku reer xamul yooyu yépp xamu ci dara moom xam-xam bi xamu ci dara parce que buy jàngale wala muy enregistrer wala muy jàngale du ko xëcc ne ko nañ dem wala ñëwal nga toog nga déglu li nga xamante ne nii xam-xam la boo xamante ne nii amaana la kóolute la boo xam ne sama borom da koo teg sama loxo ngir ma transmettre ko te nag ki ngay njëkk a moo war a nekk ki la gën a jege moo tax suñu borom ne woon wa aati dal qurba joxal ñi nga xam ne ñoo la gën jege seen àq du ci alal kese waaye ci wàllu xam-xam ci wàllu jot ci wàllu sa temps ci wàllu say laay biir loolu la voilà xaq yooyu suñu yonent ma lay sa sam doon wax naan àq jullit bi ci moroomu jullitam lii la ñi ci gën a yey mooy ñi la gën jege ci wàllu deret ba pare nekk ay jullit dëkk ak yow nekk say dëkkandoo gisoon nañ àq yi hadis ba ko doon wax même bu dee ne fiihi maa fiihi am na lu ci ne keneen mooy dëkkandoo yi ñett lañu mooy hadis boobu rek ki nga xam ne da ngaa bëgg ak moom moom dëkk moom te yéen a bokk deret bokk diine voilà loolu ak yeneen yi quoi kon loolu lépp ngir wax li nga xam ne am solo gi nga xamante ne nii nit ñi boroom xam-xam yi ak tamit ñi nga xam ne ay talabatul ilmi lañ sàkkukatu xam-xam lañ ndax sàkku xam-xam nekkul ne damay nekk xale kese man ngaa nekk mag jàngoo woon loolu garaawul def constat bi nga ne man xaw ma woon garaawul loolu lu baax la léegi nag soof ko il faut nga faj ko mooy manoo toog ren ba déwén ngay constater rek naan man xaw ma woon xaw ma woon déedéet boo xamee ne def diagnostic bi xam ne xamoo woon léegi da ngay jóg ngir nag faj loolu la ngir fexe xam boo commencé nag di commencé xam ne bul am ngay doom bul am kersa ànd ak ñoom boole leen ci mbir mi yow bu boobaa loolu la loolu la barke bopp barke boo xamante ne amaana lu la rëccoon la ci wàllu xam sa doom mën na koo yoraa loolu sa gannaaw mu bokk ci ñi nga xamante ne nii suñu boroom ñoom lay wax naan nag damay boole naan naan in naan ñi nga xamante ne walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatihim wa ma alatna min amalihim min shay ba mu jeexe ne ñi nga xamante ne dañoo gëm seen borom tabaraka wa ragal yàlla tekk seen tànk ci sunnaay yonent bi alayhi salatu wasalaam ci diine ji seeni doom seeni njaboot ñëw tegu ci no ànd ceeg ñoom ñooñu même fu ñu mën nekk moo xam seen doom yi ñoo sori ca àjjana ay daraja wala bàyyi wala maam yi dinaa leen jël ñii boole leen ak ñeneen ñi te wàññil kenn ci ñeneen ñi ngir terale ko ka nga xamante ne nii mooy doom ja wala baay ja kon nag yii yëpp yu am solo la gis nga seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam doom ji la àndal ñuy liggéey liggéey bi di ñaanandoo rabbana kon ñu ne yow way yow suñu borom di continuer ñaan gi wajal na waay waay yal nag ñu def muslimay ni aji wommatu ñaar ñoo xam ne dañuy wommatu set ci leneen lu dul leneen lu dul yow set nañ ci daal di wommatu képp nekk ñoo xamante ne nii yow dong la ñuy déglul yow la ñuy topp te yow rek yaa mérité ñu topp la yow kese la ñuy wommatul laka ñeel la yow dong nag nekk ay muslimay ni ay muslim yi gisoon nañ ko bi ñuy gis keroog inna diina inda allahi al ni gis nga ñii ñépp yonent yi yëpp dañ ne ñoom ay muslimuuna lañ won nag bu bi nga xamante ne nii loolu la ñu ñaan wa min zurriyatina waaye it bu ñu ko defal ñun rek mooy waxul ne ci suñu doom yi de non suñu doom yi min bi bayaaniya la mooy day leeral wa min zurriyatina waaye it defal ci nga xamante ne nii mooy suñu sëti ñu nekk ñoom ummatan xeet woo xamante ne nii muslimatan dañ lay wommatul dong la ka ñeel la yow wa arina benn sirku du leen jege benn bokkaale wa arina teyal na nga ñu wan manaasikana mooy jëf yi nga xam ne moom lañ war a jëf ci li nga xam ne mooy suñu diine gii moom lañ war a jëf ci aj gi nga xamante ne nii moom lañ war a def ndax bi woote gi muy wooteloo Seydina Ibrahim alayhi salaam ngir nit ñi ñëw ak kon nag wan ñu nii nga xam ne noonu lañ koy defeek fi ñu war a rendeek ak yi ñu fa war a dem ay Arafat ak yooyu yépp yal nag ñu ko xamal